est du taggaate ci kanam wala déet voilà est ce que loolu du taggaate ci kanam wala déet ci xar ci kanamu nit ki ne la waaw mu ne nag kon nag mu ngi noonee mu ne wa fil hadith beneen hadith bi beneen hadith bi mu ne mu ne wa fil hadith kon loolu liñ génn nii loolu du taggam waaw ka am nga ay kër bil aljana yoo xam ne gis naa ko yaa ko moom ku ko moom ñu ne Umaru <laughs> mu ne wa bilaadi al-aaxir radiyallahu anhu beneen hadis bi mu ne yeneen saa sallam ne yaa Umaru maa laqiyaka ash-shaytaanu saalikan fajjan illaa salaka fajjan ghayra fajjik loolu gis nañ ko sànq ci Riyaad bi voilà mooy seytaane du la gis nga dugg wenn yoon lu muy ngand ngand ngand nga xam ne war na faa mën a xaj waaye bu la gisee day day day jaar feneen yàlla tere kon yoon wu xew tuuti <laughs> mu ne wa fil hadith al akhar beneen hadith iftah li Usman wa bashiru bil janna loolu mooy hadith Seydina Abu Musa al-Ash'ari bi waxoon nañ la ñoom ñett ñëpp loolu voilà Seydina Abu Bakar noonu Seydina Omar Seydina Usman ñu ne fële ca biiru Aris euh, tey mosquée bu Quba ah? kon mu ne loolu gis nañ ko bi mu ne euh, euh, Seydina Abu Musa al-Ash'ari waxal demal ubbil Seydina Usman te nga bëggal ko aljana loolu duyu tagg ci kanamam noonu mu ne wa fii hadiisil aaxar beneen bi qaala li na Ali ibn Abi Taalib asadullahi al-ghaalib amiirul mu'miniin mu ne ko yoneen saa sam ne ko anta minni wa ana minka akbar <laughs> oh mu ne yoneen saa salam na Seydina Ali anta minni yow ci man nga bokk wa ta man minka ci yow laa bokk <laughs> waaw xam nga ne maay yow yaay man yi lii la mais pas wax yi caaxaan yi ngay dégg fii gaa yi ku tëb naan eh, caaxaan yooyu moom ay <laughs> hein walla ay caaxaan la lii mooy wax ji laa wax <laughs> waaw Seydina al Bara ibn Azib radiyallahu anhu moo ko nettali Allahu akbar <laughs> waaw aw waaw akbar boo hadis la bu gudd bu gudd gudd gudd ko waaw mooy keroog bi nga xamante ne nii umratul qada umratul qada li umratul qadiya wala mu ne mu ngi ci bu gudd a gudd nga xamante ne nii <laughs> ci la waa Makka ne yoneen saa sallam doo fi kii quoi doo fi dugg Hudaybiya après ñu ne ko at mii di ñëw ngay ñëw at mi ci tegu te boo fi ñëwee nag ñetti fan lañ la may waaw bañ bindoo nag ki nga xamante ne ni mooy euh, waaja Suhayl ibn Amr radiyallahu anhu ñu bind ñu bind accord ya waaw bañ bind ko loolu tam naan Seydina Ali radiyallahu eh, eh, eh, bi mu ne bi yeneen saa sam di bind mu ne ana rasulullah sallallahu alayhi ana Muhammad ibn Abdillah mu ne man maay ni ñuy bind léegi hada ma qaada lii mooy li nga xam ne moom la am accord euh, ki nga xam ne mooy rasulullah di muhammad di doomi abdallah alayhi salaatu wassalaam Suhayl ne ko lan non loolu moom du gën du ko fi bind effacer Seydina Ali bi doon bind euh, euh, <laughs> kii ne Ibn Azib al-Bara radiyallahu anhu ma nee na thumma qaala li ali yeneen saa ne ne ali umhu rasulallah saa waaw ne ko léegi effacé ndawal yàlla li nga jotu binde ko qaala mu ne ko Seydina ali ne lan laa wallahi laa amhuuk abada ne la effacé effacé rasulullah wat naa ak yàlla du ma ko effacé <laughs> yeneen saa sallam fa axada rasulullah saa alkitaaba fakado yeneen saa daal di jël mbir mi effacé ko boppam <laughs> Seydina Ali moom nee na ko yow man ma effacé Rasulullah du ma ko effacé kaccoor yi maskal yi wax yow lan du ma ko effacé <laughs> waaw léegi yeneen saa sam ñu def ñu def ñu effacé lool ñu def ci hada ma qada alayhi Muhammad ibn Abdillah waaw <laughs> dindi Rasulullah ja léegi mooy nettali boobu la woon bi nga xam ne keroog yonent bi saa saa nag ci lañ ñëw ah bi nga xamante ne nii euh, ci la ñëw euh, ci umratul qadi al qada ba daal di umra waaw léegi bi matee waa si ñëw ne eh na Ali eh <laughs> yónnee na ko eh, waxal waxal waaw ñu dikkal ne ko eh damal wax li saahibika <laughs> uxruj anna <laughs> ñoom Abu Sufyaan ak yooyu woolu Seydina Ali quoi ne ko eh kaay fi Ali demal nga wax sa mbokk mi laa wax sa àndandoo bi nee ko mu génn fii parce que trois jours yi ñu ko mayoon mat na na génn acca <laughs> waliyasu billah ndax accord ba je trois jours yi jeex na yeneen saa salaam génn voilà léegi am doomu jigéenu Seydina Hamza daal di leen topp nag waaw doomu doom bu jigéenu Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib daal di topp yeneen saa salaam Quraysh la ne woon Makka la ne woon naan yaa am yaa am naan ko yow saa baay teex <laughs> ndax est-ce ngeen may bàyyi rek Seydina Ali daal di koy jël jël da jàpp ci loxoom ne aywa kii moom man lay àndal parce que euh, euh, euh, bu ko defee Fatima koy ci Fatima la jëm <laughs> waaw kay foofee la man maa koy maa koy yóbbu kër ga mu nekk ci Fatima waaw ndax doomu suñu bàyyi tix la di di Hamza ibn Abdul Muttalib waaw bi mu waxee lool ba pare ne ne sayyidatu Fatima ne ko ne ko ne ko Fatima sa sa sa sa jëlal sa doomu bàytax ko bon ñoom dañ doon wax bàytax mais Seydina naa xam xam nga du du bàytax ci ñoom Seydina Hamza yeneen saa sama nekk bàytax mooy euh, frère u baayam quoi mais bon kii ne ko jëlal Fatima téyel sa doomu sa sa doom bu jigéenu bàytax baagoo Hamza téyel <laughs> waaw léegi ah sauf que nag Seydina Zayd ibn Haarisa ne déet kii kay maa a yor doomu Hamza Ali nooy def noonu xanaa da ngaa fàtte ne Hamza moom maa moom ñoo bokkoon ay mbir comme que doomam jigéen maa koy yor ah Seyna Jaafar di magu grand frère Seyna Ali ne ah déet yéen ñaar ñi daa mel ni dangeen ngeen a juum de parce que kii nii yaayam sëru yaayam man mooy sama soxna bi <laughs> waaw sama doomu baay tex la benn. côté boobu moom moom Seydina Ali mën nañ fa ànd man nañ fa bokk ñoo fa bokkum njër waaye sauf que waxaalatu waa tax kii kii doomu Seydina Hamza wi mais tantam mooy mooy sama soxna li <laughs> mooy Asma bint Umays ah moom de mooy tantam tamaa koy denc xanaa kon maa ci gën a yey Seydina Zayd ne adeet ah, man Hamza sama frère la woon yeneen saa sama boole moo ma boole woon ak moom kon nag doomam sama doomu frère la maa koy yor maa maa yor tutorat gi maa koy yar waaw ah. <laughs> léegi nag ñu ñëw nag laaj yonent bari saab saab nag ah ñu ñëw nag mu war leen a àtte quoi naa Ali nee na moom ah kii doomu mbokkam la euh, bàyyi ci xam la léegi Fatima mii la ko jox moo koy yor Seydina Zayd ibn Haarisa nee na ah déet kii sama doomu frère la Seydina Jaafar ne ah déet kii noo seulement sama doomu baay tex la waaye sama soxna mooy tàntam léegi nag ñu ñëw nag wax ko yeneen saa salaam yeneen saa war leen àtte mu ne al xaalatu bi manzilatil um mu ne tànta moom bu fi yaay newul moo jël place yaay <laughs> waaw loolu mooy lan mooy kon Jaafar mooy yor xale bi kër naa Jaafar la jëm kër naa Jaafar la jëm voilà wax euh, pare mu ne Seydina Ali radiyallahu anta minni wa ana minka kantaayu Ali ci man nga bokk ci man nga jóge te pan ci yow laa jóge mooy ci man nga bokk man a bokk ci yow waaw waaw Allahu akbar wa qaala li Jaafar mu wax Seydina Jaafar ashbahta xalqi wa xuluqi kantaayu Jaafar da ngaa niroog sama bind ak sama jikko wa qaala zaydin anta axuna wa mawlana mu ne ko yow kanta zayd ibn haarisa suñu frère nga suñu mbokk nga te te yow yaa ñoo méngoo say mbir waaw kon gis nga ku nekk ci ñi la li mu wax ci yow lal fan la ko waxe mais ci xar kanama mu koy mu mu fekke <laughs> bu Seydina Ali bi nag la anta minni anta minni wa ana minka waaye Seydina Jaafar asbata xalqi wa xuluqi Seydina Zayd ibn Haarisa radiyallahu anil jamii anta axuna wa mawlana yii yëpp du lan tagg ci kanamu nitam ah, waaw mu ne wa fi al-hadiis al-aaxar qaala li Ali sëy ñu ngi ci al al al al al al al azkaar almuntaxabu min kalaami sayyidil abraar alayhi salaatu wassalaam allah ah sayyidina eh, al imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne ci beneen xadis bi nga xam ne day wane ba léegi ne tagg ci kanamu nit loolu de ah am na xadis yi wane ne loolu mën naa ne waay ah kene loolu le mën naa mu ne beneen xadis bi Seydina Rasulullah dafa wax Seydina Ali ah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax Seydina Ali radiyallahu anhu ne ko ama tarda an takuna minni bi manzilati Haaruna min Muusaa Allah <laughs> ne lool Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas moo nettali xadis boobu mu ngi ci saxiix yi waaw mi nettali woon xadis Seydina Umar be ah seytaane lu la gis nga dugg benn yoon lu dul mu dugg beneen yoon moo nettali bii it sayna Sa'dum na kii Abu Waqqas hadis mu ngi ci Sahihayni mooy keroog Tabuk mu ne yonent bay saa saam dafa dafa dem dafa génn dem Tabuk xam nga sayna Ali ibn Abi Talib fekkewul xare yonent bay saa saam yëpp mooy Tabuk la fekkewul waaye moom am na dara yaay ku ko fekke waaw mooy rek comme sayna Usman ibn Affan fekk gum fekkewul Badar ndax ku ci nekk ci ñoom ñaar yonent bay saa saa moo jox ndigal ne la bul ñëw Seydina Ousmane ibnu Affan alayhi ridwaanu rahimu rahmaan keroog bi ñuy génn di dem di kari njëggum Abu Sufyaan bi bëggoon naa génn yonent saa saa ne ko déet yow desal fii parce que sa soxna di doomu yonent bi alayhi salaatu salaam di Ummu Kulthum radiyallahu anha ah Ruqayya Ruqayya Ruqayya Ruqayya <laughs> dafa feebar voilà di doomu yonent bi alayhi salaam di soxnaay Seydina Ousmane mu feebar yonent bi alayhi salaatu salaam Seydina Ousmane bëgg génn mu ne ko déet yow desal fii waaw moo tax la am Badar moom daa bokk ci côté boobu la bokk ci waa Badar Seydina Ali na Abi Taalib it fekkewul Tabuuk waaye yonent saa salaam moo ne ko toogal daal di may wottu ci njaboot gi waaye nekk yor intérêt mu Medina waxoon nañ la loolu loolu mooy li gën dëgër moo ji moo yoroon intérêt mu dëkk bi njabootam kese. laa Muhammad ibn Maslama comme ni ko waa ahlu siyar yi doo wax loolu taxawaloon nañ taxawoon nañ ci bañ ci àggee ci siira bi euh, euh, walillahi alhamdu wal minna yeneen saa saam daal di génn bàyyi Seydina Ali ci ginnaawam wax ko leen koy wax léegi nag naa fi xiire ah oh, bon gis nga Ali nag boo gisee boo gisee yeneen saa saam bàyyi ko ci ginnaaw parce que da koy diisal kese bu àndeek moom fardeau la ci moom quoi moo tax bàyyi ko fi léegi Seydina Ali nag. bon comme quoi boo tollu tollu léeg-léeg waxu yàqkat yi mën nañ la laal quoi <laughs> mu génn fekk na saa saam génn na ànd ak mbooloo mi ñuy dem tabu ngir daal di xare ki nga xam ne mooy Hiraql azim Rum waaw xare yeeg la mi nga xam ne mooy kilifaay yi nga xam ne ñooy romain byzantin yi waaw <laughs> léegi bi mu demee noonu euh, Seydina Ali nag bi mu déggee lool mu daal di daw ba dab yonent bi alayhi salaam ne ah yonent saa salaam nag may ataxallafu atuxallifuni atuxallifuni fi sibyaani wan nisaa yonent saa salaam may bàyyi ci xale yeeg jigéen ñi mooy ma des fii ci dëkk bi te nit ñi dem ah góor ñi man a xare yëpp di génn di dem yonent saa salaam ne ko nag déedéet mooy ba pare wax ko ne ko loolu la dégg nit ñi ñooy ñuy am na ñuy wax lee quoi mu ne ko déedéet yaa Ali ama tarda waaw waaw waaw waaw. ama tarda waaw Allahu akbar ama tarda ndax gërëmoo an takuna minni bi manzilati Haaruna min Muusaa illa annahu laysa nabiyyun ba'di ne ko xanaa gërëmoo yow Ali nga nekk ci sama wàccuwaay bi ngay am ci man mooy wàccuwaay bi Seydina Haaruna amoon ci frère am Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam amul yonent laa nabiya amul ku ñuy solo baadi sama gannaaw man yonent bi alayhi salaatu wassalaam lii du tagg ci kanamu nit ko kay Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas nee na keroog Seydina Ali daa kontaan di daw di daw wane gannaaw poussière buy jóg mu daw waaw dellu Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam waaw Allahu akbar waaw Allahu akbar waaw waaw <laughs> Allahu akbar ba pare hadis boobu am na leneen lu mu ci dolli woon boo xamante ne imaamul am imaam am euh, euh, daanaka manoon na ko indiwaat bu bu ma boobu su day tudd yenn yi ma mooy day dox fii ndax ci même hadis boobu la waaw fekk Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas di tudd jaloore Seydina euh, Ali ibn Abi Talib yi mu dégg ne ginnaaw bii dégg naa ko keroog Xaybar mu ne la unti anna raayata rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbu Allahu waaw dinaa jox boobu sax dag naan newu fa woon voilà xam naa looloo indi ko dinaa jox raaya ji euh, suba li nga xamante ne nii mooy euh, koo xamante ne nii yàlla ak yonentam subhaanahu wa ta'ala ak yonentam tabaarak euh, sallallahu alayhi wa dañ koo sopp moom mu sopp leen voilà voilà mooy bam feebare léegi kon benn ngo kon mu ne lii du tagg ci kanamu nit kéem waaw waaw mu ne wa fil xadiisil aaxar ba léegi al imaamu Nawawi di wane yeneen xadiis gis nga ci al al al azkaar la gën a développé que ci Riyaadu Saalihiin waaw radiyallahu anhu mu ne ci beneen xadiis qaala li Bilaalin waaw mu ne Yonent bi alayhi salaatu salaam nee na Seydina wa Mawlaana Bilaal waaw ne ko yow mais Bilaal sami'tu dufanaa layka fil janna na ko Bilaal lan moo tax saa bu ma duggee àjjana dégg sa tepp tepp tànk yi sama kanaw bi ma sabaqtanii fil janna waa Bilaal loo def ba jiitu ma àjjana man yonent saa salaam ah Bilaal <laughs> Bilaal ana xam ne tax na fu ma duggee àjjana rek dégg say tànk mais sama kanam nekkul sax sama gannaaw nekkul sama wet mais ca kanam nekk waa loo def loo def Bilaal <laughs> ana seen ji jëf loolu muttafaqun alayhi la imaam Ahmad yi daal na koy solo. kitaabu tahajjud bil layli baabu fadl at-tuhuri bil layli wan nahaar ngëneelu ah, di am laab guddeeg bëccëg waaw Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala li Bilaal inda salaatil fajr mu ne nen saa sam dañoo julli fajar mu ne yaa Bilaal mu ne yow Bilaal haddis nii léegi nettali ma wax ma bi arja amalin amiltahu fil islam ana ban jëf boo xam ne moom nga gën a yaakaarlu ci lislaam loolu laa bëgg nga wax ma Bilaal fa inni parce que man damaa dégg sami'tu daffana alayka mooy sa tepp tepp tànk yi sa tànk yi booy dox ni muy yëngu bi muy def buri bi muy def laa dégg fil jannati sama kanam bayna yadayya ca sama kanam ci ajjana Seydina Bilaal ne ko radiyallahu anhu ah maa alim maa amiltu amalan arja anni lam atatahhar tahuran fi sa'atin laylin aw naharin illa sallaytu bi dhalika at-tuhuri ma kutiba li an usalli alhamdulillah mu ne ah man de xaw ma <laughs> jëfuma benn jëf ah, bu gën yaakaar lu ci man xanaa de waxul faratay waxul yoo de mu ne duma jàpp benn jàpp ci benn waxtu ci guddeeg bëccëg lu dul ne dinaa julli ci njàpp googee la nga xam ne moom la yàlla dogal mu daal di koy julli am na ci yenn riwaay yeneen saa sam ne ko loolu la nag yow si lii nii nga wax lii kon lii la lii wa tax ma nga nekk saa kanam saa bu ma kiyee ah ma dégg sa ta sa tepp tepp tànkee ca kanam ca biir xal lii du tagg nit ci kanamam am <laughs> imaam ne voilà <laughs> mu ne wa fil hadiisil aaxar boo xam ne gisoon nañ ko fii nag ci bi Allahu akbar waaw qaala li Ubay ibn Ka'b mu ne yeneen saa salaam ci beneen xadis buy wane ba léegi tagg nit ci kanamam loolu am na de ah ay xadis yu ñëw di wane ne loolu de mën naa ne <laughs> ah mu ne wax na Seydina Ubay ibn Ka'b ne ko li yahnikal ilmu abal Munzir yal na yomb ci yow te yomb na ci yow xam-xam abul Munzir hadis boobu moo doon hadis mille mille lañ ko gisoon mille dix-neuf hadis mille dix-neuf mu doon wax an Ubay doon wax ci alxassu bi ñaaxaate ci ay lenn ci saar yi waaw waaw fil hassi ala suwarin wa ayatin maxsuusa chapitre cent quatre-vingt-trois foofee lañ gise woon hadis bi mu ne ne qaala rasulullah sayyidina ubaan ubay yaa abal munzir atadri ayu ayatin min kitaabillahi ma'aka azam bi mu ne ko yow abal munzir est ce que xam nga ban aaya ci aaya péerib yàlla bi yi nga mokkal yëpp ban moo ci gën a màgg ah sayyidina ubay ne ko qultu ma ne allahu wa rasuluhu alam yàlla tabaaraka wa taala ak ndawam daal ñooy ñi xam <laughs> ñoo gën a xam qaala nee na yore naa sam rafeteel ma waat yaa abal munzir atadri ayu ayatin min kitaabillahi maa ka azam yow abal munzir est-ce xam nga ban ci laaya yi nga xam ne ci téereb yàlla yi nga mokkal bu ci gën a màgg ah nee nag ma xam ne ko yoneen saa sam daa bëgg ma tontu ma qultu allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ma ne allahuma yaatul nee na yoneen saa sam daal di fa daraba fii sadri bu dóor sama dënn ne ma li yahnika al ilmu abal munzir yow de xam-xam dina yomb ci yow te yomb na ci yow abal munzir noonu la loolu nga wax loolu la <laughs> waaw <laughs> loolu gisoon nañ ko taw tuddoon nañ ñii ne jawaazu madhil insani fi wajhi ida umina alayhi al i'jab wa kana fihi maslaha ka izhari ilmihi wa nahwi dhalik comme lenn ci surah yi doon wax mais daa nekk ci lii possibilité takbir ci kanam bu dee ne am nga kóolute kii kóolu ak ak aaw jëf ak yooyu dugg ko yee xeetu feebaru xol yooyu te tamit maslaha nekk fi wan ñi tamit ki nga xamante ne mooy ngëneelam ak xam-xam moo taxoon mu ne aqra'ukum ubay yeneen saa sax ne ki leen gën a mën a jàng alquran gën leen ko man mooy ubay loolu lan la loolu du takbir nit ci kanam <laughs> kon nag mu ne wa fil hadith al akhar qala li Abdillah ibn Salam mu ne ba léegi luy wane ne tagg nit ci kanam waaye hadith yi dañoo bari de yi yoo xam day wane ne lool man naa nekk de mu ne beneen hadith bi <coughs> dafa wax yonent saa salaam da wax Seydina Abdallah ibn Salam alayhi ridwanu salam mooy ah, zaakal habrul yahudi <laughs> ah Abdallah ibn salaam mooy fóore woom nga xam ne yahud la woon daal di gëm bi yonent bi saa saam liggéey Medina moo yéegoon ca kaw garab ga ak si moom njëkk xam ne yonent saa saam bi ma ñëwee eh, daal li ma njëkk dégg nit ñeen ko wër li ma njëkk dégg muy wax mooy ayyuhan naas afshu salaam waaw waaw akbar yéen nit ñi dee leen wasaare jàmm waaw wasilul arham doy leen jokku seen mbokk yi wasallu bil layli wan naasu dee leen julli ci guddi yi fekk nit ñaa ngay xaran di nelaw bu ngeen ko defee tadxulul jannata bi salaam di ngeen ci jàmm loolu la waaw moom moom am Seydina Abdallah ibn Salam yonent bay saa dana ko anta alal islaami hatta tamut ne ko yow ci l'islam ngay des ba ni ngay àddina xaw ma kuy yekki ba ci biir di di tubbi de yow moom doo tubbi allahu akbar loolu du loolu du ak gat waaye yow fii kuy assuré woon mais borom bi du lii la wax wala tamutunna illa wa antum muslimun no ndaw la waay gis nga bu fi kenn di faatu fekk bis ba muy faatu nekkul ko wombatu ngir man yonent saa salaam yow bu la assuré woon ne la yow xaw ma kànde mais yow moom ci noonu ngay faatoo waaye sa waay sa waay da ngay commencer di seetu ba faatu <laughs> loolu la wax Seydina Abdallah ibn Salam ay waay jilee te <laughs> hadis boobee nga ne ma ndax man naa ana ñan ñoo ko solo ñu ne la boobe muttafaqun alayhi la te seen sëriñ al imaamu ahmad ibnu muhammad naka noonu al imaamu ibnu maaja al qazwini rahmatullahi alayhim daal di koy solo waaw hadis la qays ibnu ubaad al qays ya dubai al minqari waaw muxadram la fekk na jamono yeneen ki alayhi salaatu saa ne jotu koo gis jotu la nekk saxaaba moo imaam al-Haam na xajar ni juum na def def le ñi nga xam ne dañ koo boole ci mbooloom saxaaba yi ndax bokkul ci ñoom même bu dee dundoon na jamono jooju mu ne damaa mas a toog ci jàkkaay Medina ji kuntu jaalisan fii masjidil madinati di akbar ay ay jëlee ay bi yàgg def ñuy toog foofu eh foofu <laughs> toog ci jàkkaay Medina ji fa daxala rajulun ala wajhi asarul xushu am benn waaye dugg xar kanam boo ko gisee xam ne kii ku toroxlul yàlla fa qaalu ña ma toogaloon nga nekkoon sama wet ñu ne gis waa ji dugg ñu ne hada rajulun min ahlil janna waaw <laughs> ah, nii di dox ne ah dugg si nii ci jàkk rajulun góor la goo xam ne min ahlil jannati ci waa ajjara la bokk nee na waa ji julli ñaari rakka fa tazawwaza fiihima mais mu julli ñaari rakka yu gàtt yoo xam ne guddulu leen quoi summa xaraja nee na après bi mu jullee rakka bu génnaat dem nee na wa tabi'tuhu ah man nag xay sama topp ko nag <laughs> fa qultu ma ne ko innaka hiina daxalta al masjida qaalu haaza rajulun min ahli al janna ma ne ko yow bi nga duggee ci jàkka ci jàkka ji ma toogal de dañ ma ne kii nii ci ci waa àjjana lañ bokk nee na góor góogee daal di may tontu mu ne wallahi maa yanbaghi li ahadin an yaqula maa laa ya'lam wa sa uhaddithuka lima dhak mu ne waa ngi wàcc yàlla de yellul ci benn góor benn nit muy wax loo xam ne xamu ko mu ne ko waaye dinaa na nettali lan moo tax ñooñ di wax lool mu ne parce que man damaa gis damaa gént quoi ci jamono yonent bi alayhi salaam ma dem wax ko yonent bi alayhi salaam ma gis sama bopp comme si damaa newoon ci benn rawda benn gandum jardin léegi nee na ma gis sama bopp ci benn gandum tool gandum jardin ma tudd ma gis ci yaatu gaak na mu ferteeg na mu neta ak ca digg ba ma gis ca digg ba nag benn poto boo xam ne ci digg jardin bi tool bu rëy bi ah, ma gis benn poto boo xam ne ci feer la ah li suufe ci moom ci suuf si la nekk la féete ci kaw mooy dañ koo samp mu jóge di dem ca asamaan sa ca kawam nag am na benn buum bu fa nekk ca njomboxtal ma nee na ñu ne ma ci biir gént gi dama yéegal ma ne waaye ma ma ma may la associé waaw ne ma noo man manu ma ma ma ne noo man lu mu lii nu ma ko yéegee rien dama koo xool ma ne ah non fii koo mën a yéeg yéegal ma ne man manuma am benn waay bu ñëw ne ma ah, ah fa ataani min saf mooy koo xam ne kuy li ku ab xaadim la quoi <laughs> mu ne ma fa rafa'a siyaabi min xalfi mu yëgati sama yére si sama gannaaw ci saase ma daal di yéeg ba nekk ca kaw ma jàpp buum gu dëgër googee bil urwa nee na fa xiilawu ñu ne ma stamsik téye bu baax nee na ci noonu rek ma daal yeewu waaw nee bi ma yeewoo li ma ci jaaxal mooy ma yeewu gis buum gi sama loxo xam nga gént da ngay gént mbir xam <laughs> nga taa gént benn affaire yor xaalis di dajale xaalis di dajale xaalis ñëpp sa loxo bi <laughs> après bi nga yeewoo nga yeewu xool gisoo tus <laughs> nga yeewu saa yi doo gis waaw ndeke lépp jënd la woon waaw mais moom mi dafa li ci doy waar dafa yeewu gis buum gi nekk ci loxoom nee na nag bi mu demee noonu ah ma jëw ci yonent bi alayhi salaam man mii ngay ngay wax yi ma daal koy nettali mu ne ma tilka rawdatul islam wa dhalika al-amudu amudu al-islam wa tilka al-urwatu urwatu al wuthqa fa anta al-islam hatta tamut wa dhaka ar-rajul Abdullah ibn Salam Allah nee <laughs> na ma ñëw wax ko yonent bi saa saa man mii yonent saa saa nett firil ma sama gént gi mu ne ma gis nga jardin boobee nga gis mooy l'islam mooy toolub l'islam Allah yal nañu ci yàlla yàgg suuxat te naan dal ñu ci fooyteefam ya te gën a màgg ci tool bi wa tilka al urwa kanta buum nga gisoon buum googee urwatul wusqa mooy al urwatul wusqa bi nga xam ne moom la borom bi naan lan fi saama lahaa du dog mukk waaw waaw hablullahi waaw buumug yàlla gi la alhamdulillah mu ne ko kanta yow mii fa anta al islam yow ci lislaam nga nekk te ci ngay des hatta tamut ba ni ngay faatoo Qays ne te guur googee ginnaaw gi laa xam ne kii ndeke mooy Abdallah ibn Salam ibn al-Harith waaw